الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والأصل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر looloo bi mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatuhu leen di nuyu di leen sant di bëgg ci daje bi ñu daje fii ngir yàlla ak yonent bi ak waxtaane lislaam ak Cheikh Ahmadu Bamba radiallahu taala an mawdo bi te sujet bi jëm ci mbirum diggante lislaam ak ndaw ci lu am solo mu toll ci jamono joj bokk na ci li ñu war a war a gën a faral di waxtaane ndax melow jamono ak tolluwaayu ndaw ci lislaam ak fi mu toll ci àdduna muy lu am solo ndax yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam mu arrixoon yi daje nañ ci ne ci ñeent fukki atam la ko yónni mu nekk yonent am na sax jombul ñoo xam ne xëy na seen wax néew gi tax na li maale wuñ ko ne dañ koo arrondir rek ni ñu arrondiré ne sayyidatuna Aïcha sayyidatuna Khadija sax la bi ñu koy denc mu ngi amoon ñeent fukki at yonent bi am ñaar fukki at ak juróom ñu ne dañ koo arrondir rek ngir bëgg lu jàppandi ci wax waaye yonent bi booba manqué na le kee manqué na le kon jooju wax day dal di bëgg féete ci ne sallallahu alayhi wa bi ñu koy yónni ñeent fukkeet yi manqué na tuuti donte wax jooju am na wax yu kopp doole itam mu jëm ci rek ci li ñu bëgg a waxtaane ci mbirum ndaw ak lislaam bi mu wootee itam ñi ko wuyu ñi ci ëpp mën nañu ñëpp sax ñi ci jëkkan ñëpp ay xale lañu ndax xam nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam magee na sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ñetti at ci li mu arrixoona yi wax kon boobu ba tey ci li arab di wax shab maanaam jeune moom la Sidna Abubakar doonoon te xam ngeen ni magane Seydina Omar fukki at ak lu topp Sidna Ousmane di moroom Seydina Omar Sidna Ali moom ñu mag ko fuuf ñu seet ñi nga xam ne ñu njëkk a wuyu yonent bi ñëpp ñu di ay ndaw kon lislaam mën nañ ne diine ji tàmbalee ci ay xalel la ay jeunes ndax misaal mu ngi misaal ne dafa tàmbalee kàttan jëm fu sori war a daj àdduna kon bu ñu jógee di waxtaane mbirum ndaw ak lislaam tànn nañu atte boo xam ne teg nañ ko fañ ko war a teg mu jaadu fa rafet fa li ngeen def nag yéen ñi daje fii soote daje bi lu am solo la lu yéeme la te lu leen jara ñee la lu leen jara sante la ndax jamono bi ni mel daan waxtaan ba àgg ci ku ci nekk ndaw wëlbati sa xel ak sa xol jëme ko ci yàlla jëme ko ci lislaam am nga lu jafe kon loolu ngeen def am na solo te am na maanaa daañu wax ne yonent bi sallallahu taala wa sallama dafa am xadisu qudsi bu mu wax ne suñ borom dafa yéemu ci ndaw lu fab boppam ak jëmmam ak léppam jëme ko ci diine suñ borom bëgg ci moom bay wax ak moom yawmal qiyaam ne ko yaa ngi mel ne sama yenn ci malaayika yi sama yennati malaayika gënuma leen fonk ci yaw doomu aadama bi ko yàlla sàkkee indi ko ci àdduna te waru fee yàgg te yàggati gi mu fi yàggati gépp war na fee defar liggéey lu dagal defar àddunaam defar alaxiraam waru la noppalu te war na teel a jóg gannaaw dafa bëgg yooyu nañ mbiri addunaam te dund bi muy dund di bu gàtt bëgg ci wénaale mbiri alaxiraam te alaxira kat lu mu fa deful du ko fa fekk bàmmeel boo fa demee it la nga dawaloon rek nga fay fekk lu jamono yàqu yàqu yàqu du tax nit fekk fa lu mu dawalul woon daañu wax ne ñu fa yàgg lool la ñu liggéeyoon jeex na amatuñu lu ñu ne siiw lu dul mën a dellu siwaat àddina bu doon fan yu néew lañu sax ndax ñu mën a jaamu loo xam ne dana leen jëriñ bu ñu delloo kon ku fi nekk dégg goo te yëg loolu war ngaa gemb takku jëm ci liggéey lu la fa mën a jàllale te dañuy wax ne xale li léegi ñooy doon nag ëllëg bi ñooy yoru réew mi ñooy yoru diine ji ñooy àtte nit ñi ñoo leen di a ñoo leen di faj ñoo leen di jiite ñoo leen di wan yoon wi kon lu am solo loo xam ne mu di ndaw waruñu ko sàggane dañ ko war a xam te sellal ko jaarale ko fañ ko war a jaar ndax bu ëllëgee muy njëriñ ci diine ji di njëriñ ci réew mi di njëriñ ci nit ñi gannaaw loolu ndax nit nekk ci kanamam dafa bari adduna ak alaxira warula wàcc addunaam yiwanal alaxiraam ndax du ko mën warula topp addunaam itam fàtte alaxiraam bu ëllëgee mu perte ndax dañu ne amal li duniyaaka ka annaka la tamutu abada wa amal li axiratika ka booy jëfal sa adduna na nga jëf ba mel ne ku si booy jëfal sa alaxira na nga jëf ba mel ne koo xam ne dañu ne ko ëllëg nga faatu na ngay jëfale àdduna ba mel ne ku si dul jub mukk waxuñu te lépp nga jox ko àdduna wan gannaaw yàlla waxuñu loolu dañu bëgg nga xam ne yàlla bi muy sàkk adduna na muy mu ràpp daf ko fee nar a bàyyi ba faaw te lépp lu mu fi def nit ñee ko fi def kon nit ñi kenn ku ciy liggéey war loo liggéey léem ci sa bopp rek garab goo jëmbat boo ko fekkewul it meññet ma ak bant ya ak ker ga yool baa ngi lay fekk fa nga nekk te ay nit a koy jëriñoo ak i rab ak i mala sa gannaaw kon bi ngay jëmbat garab bi da ne woon yéene sa ak njëriñal bépp jullit muy sarax mu bokk ci li nga xam ne boo demee bàmmeel it yoolam dana la fay fekk moo tax sallallahu alayhi wa sallam ne laysa minna man taraka dunyaahu li axiratihi ci bàyyi addunaam ndax ci bàyyi addunaam daf koy bàyyi ay nit rek ñu yoral ko ko ndax nit faw muy lekk faw muy naan faaw muy wodd faaw muy tëdd faaw mu amit yu mu aajowoo loolu léeg ñu ko ko defal bu fekkoon ne dafa nekk ci jaamu yàlla dong dong it ñoo ñaa ko ëpp tuyaaba kon nag góorgóorlu ba yor boppam tey jaamu yàlla moo laaxira te mooy safu jullit waratu la kon nelaw waratu la tëdd waratu la fàtte dafa war di teere jóg di guddee nelaw te lépp ci karkar rek ngir lu ko jëriñ fii jëriñ ko ëllëg kon bu jullit di wootante ngir jëm ci yàlla ngir jëm ci fàttaliku ëllëg def na loo xam ne def na loo xam ne du ko rëccu ndax képp ku woote woo mbooloo dajale leen wala nga ànd ca ña doon woote sa tuyaaba yow ci sa bopp dara du ca jóg ku la fekk si tuyaabaam da ko am te du dara du ca wàññiku ci moom la mu doon jëf ci tuyaabaam kon ànd ba ànd jeex ànd ak ku lay xëcc jëme ci yàlla di la fàttali ëllëg mooy di am solo ndax addunay jullit jihaad rek la jihaad ak xeex ndax ay war-waram dafa bari l'islam daf koo teg ay farata ak i war-war ay farata yoo xam ne digganteem ak boppam la boppam la ko ameel ak ay farata yoo xam ne digganteem ak ay waajuram la te ay waajuram la ko ameel te ëllëg yomal xiyaam fu mu daje ñoom lu ca manqué daañu ko ko am ay war-war yu ko war. digganteem ak ñi ko jege ak ñi mu dëkkal am warugar yi ko war digganteem ak réew mi mu nekk ak warugar yi ko war digganteem ak ñi àtt réew mi warugar yi ko war digganteem ak ak i mbokkam ak ndeyam ak baayam nga xam ne gannaaw bu warugar yi ko war digganteem ak boppam yooyu moo ca tegu moom la sallallahu alayhi wa doon junj bi mu ne laa tasbahu mawtaakum bi sayyi'ati a'malikum fa innaha tu'radu ala awliyaikum min ahli al boo fi nekkee di jëf bakaar boo def sa ndey ak sa baay ca ca bàmmeel ya dañ leen koy wan mu ne nag kon bu leen toraxloo bu leen rusloo seen waajur yi ca bàmmeel ya ndax dañu leen di wan ñoom waajur yooyu seen jëfi doom ci àdduna te kon bokk na ci xàq yi nga leen ameel nga fexe bay def lu rafet ba lépp lu ñu leen wan mu jóge ci yow di sa jëf muy lu rafet bu ko defee duñu am perte ci ñañu de ñañu nekkal ndax Ubayd ibn Umayr ci saxaaba yi nee na ahlul qubuur yataraqabuuna al axbaar fa iza ataahum almayitu qaalu ma faala fulaanun fa yaqulu alam yaatikum aw ma qad qadima alaykum fa inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna fa innahu qad sulika bihi ghayra sabilana ñi ca bàmmeel ya waxtu woo xamee ne yenu nañu nit indi di ko denc ci ñoom daañu laaj daañu ko laaj lam fa bàyyi ak ña fa jóge nañu demee ak nañu mel bu ñu leen nee ah ndax gisu leen ko dee na ñu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un bu ko defee daañu dellu tuddaat yàlla ndax tiit xam ne ko kat dañ ko jaarale weneen yoon bu bokkul ak ñoom ñu leen jaarale ñoom ñoom yéen way texe ñi kon nga xam ne daañu yëg ñoom li xew ndax ku dee boo bu ñu demee ñoom daañu la laaj seen mbokk ya ak seen ñi way xam ñu fa nekkoon ba xam nañu mujje mu di bis boo xam ne alquran nee na yawma ya'abu zalimu ala yadayhi yaqul yaa laytani ittaxadtu maa rasuli sabilan yaa waylatee laytani lam attaxis fulanan xalilan laqad adallani an dikri ba'da a jaa'ani wa kaana shaytaanu li lisaani mu ne na ngeen di fàttaliku te di waajal bis ba xam ne aji tooñ ji dana matt baaraam mbicca naan ah aka ma bañoon a xam jiw aka neexoon ma bañoon a ànd ak moom aka neexoon ma topp yoonu yonant bi ndax alquran dafa ne jullit ñi inna allaha ashtara min almuminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljannata yuqatiluna fi sabilillahi fa yuqtaluuna wa yuqtaluun yàlla dafa jël jënd ci jullit ñi seeni bakkan ak seeni alal ak li ñu am lépp jaay leen ko àjjana ku jaay sa bakkan nag jaay li nga am lépp waratoo caa soxla dara lan ko jëndee muy àjjana te mu leer ne la nga jar ko ndax ku amul àjjana safara nga am te safara dara jaru ko fi mu ko jaayee muy kër gi mu nekk war na fee farlu matal njaay moomee te matal njaay moom mooy bu la bu yàlla soxlaa sa bopp bul soxlaati sa bopp bu yonent bi soxlaa bul soxlaati sa bopp gannaawam ñi ko fi wuutu bu sëriñ bi soxlaa bul soxlaati sa bopp loolu mooy tax njaay ma mat nga jox sa borom sa ñaq ak sa deret bu kerew gay doo ko réccu boo ko joxee sa bopp ba noppi boo yaa wàññi nga lañ ko joxoon ndax doole ja nga ko joxoon ak jëmm ja te sunu borom dafa sopp ak njàmbaar dafa sopp ku joxe léppam ba noppi nekk di jàmbaar ci tool bi moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne suñu boroom day dafa sopp jàmbaar ba ci rey jaan sax kon jullit ñi li leen war fii ci àdduna ñu jàppante dimbalante ba kenn ku nekk mën a matal li nga jaayoon ak sa borom ba bu ëllëgee la nga jëndoon nga jot ko te doo sonn gannaaw nag yadullahi ma al loxal yàlla maanaam ndimbalal yàlla dafa ànd ak mbooloo yoon wu mel ne yoonu jënd àjjana yoon wu jëm alaxira te bëgg yoon wooyu boo ci jaaree bu ëllëgee boo àggee am fa lépp loo bëgg dimbalante bokk na ca la koy maye rawatina jamono ji nekk nga xam ne daanu ko waxtaane bu nu demee ba bëgg waxtaane mbirum taalib bi ak sëriñam ñu tàmbalee ci ne mbooloo la koy sos jëmm lay doon yoo xam ne rawxaaniyaam day ëpp doole rawxaaniye ñamuy woo su dul loolu duñ ko mën a wuyu mukk te suñu àndeek moom dafa fekk rawxaaniyaam xeetoog seeni rawxaaniya dañu wax ne mbaam bu ŋaaxee mbaam rek a koy tontu picc bu sabee picc rek a koy koy tontu kon bépp borom rawxaan yi bu ñëw ci jamono woote ñenn moom rawxaan yi rek ñoo koy tontu ñoo koy wuyu ëpp doole gëm leen ëpp doole nag moo tax mu jiitu leen mooy taxit mu mënal leen dara yoon wam leen war a la jaarale faw mu leen ca feek nañ ko te nu seen rawxaan yi mat rek daañu ko wuyu wuyu bu ko mat daañu ko sopp sopp bu ko mat daañu dégg ndi leen dégg bu ko mat te bu boobaa la mu leen dencal fa mu leen war a jëmeeg la mu leen war a jox dara du ca manqué ndax lépp lu ca war a manqué ci ñoom lay doon ndax moom ku mat lay doon bu ñoom ñëpp la nga xam ne mooy seen warugar diggante ak ñoom daan ko waxtaane tuuti ci kanam bu keroogee dana mel noo xam ne du ñu ko séen woon ndaw li gën di farataam bi mu demee ba xàmmee ndeyjooram ak càmmooyam di xam lu dafa war a xam li mu bëgg ak li mu bañ xam li koy jëriñ ak li koy lot waxtu wuñ ko wanee yoonu la mu bëgg li def moo di itteem ak yéeneem akum njàmbaaram dafa war li njëkk di farata ci doomu aadama waxtu boo xamee ne eh, nekk na baaleex mooy bu pubéré na xam ndax dafa am farata yoo xam ne suñu borom daf koo teg mboolem jaam ñi bu ko ñuy defee mu wàcc mu ci def am yoo xam ne kenn ku nekk la ko teg lu ca manqué yow lañ koy laaj bu ca mbugal waree ñu mbugal la bu ko neexee mu jéggal la yooyu nag moom la jëmm ci war a xam ba noppi diggante na mu yéwénalee tawxiidam mooy mu leer ko ne yàlla kenn la te moo sàkk jaam ñi te yowmal xiyaam dina ñëw jaam bu nekk sa jëf daañu la ca àtte am na ñaari kër ñooy ajana ak safara li ci diggante bi yépp na ba tey dana topp loolu wane yéene itam xam ne itam yonent bi Muhammad sallallahu alayhi la suñu borom a ko yónni nga xam na ngay yéwénale julli na ngay yéwénale koor na ngay génnee asaka ak na ngay joxe muur muurum koor na ngay aja ji bu la aj waree yooyu mooy farata yi njëkk nga xam ne li ñuy wax seexu taalim sëriñu jàngale moo la koy jàngal jëmm ji nekk farata la ci yow bu fekkee ne sa ndey ak sa baay defaluñ la ko ba nga ca tolloo da nga ko layoo ak ñoom waaye bu fekk bala ngay àgg fa nga koy layoo jéeg ñoom yow ci sa bopp farata la ci yow joo xam ne war nga koo xam jóg seeti koo xam ne kii moo la koy xamal boo ko xamee ba noppi nag mu soog a ci li ci des nga xam ne mooy tax nga sowee ndax li moom day charte boo xam ne bu ñëwul dara du sotti bu xasee ba ñëw nag yaay soog a seeti li nga xam ne mooy tax ëllëg nga bokk ca buur ya yàlla fay ca kër gënu jëm bu loolu amee nga xam ne kon xale yi bu ñu juddoo war nañoo tàmbali di leen jox yarub lislaam di leen xamal li baax di leen xamal li bon di leen xamal li yàlla bëgg di leen xamal li ñu bañ mooy tax bu ëllëgee ci biir fu ñu mën a jaare du ñu réere la nga xam ne mooy seen warugar te dara du leen mën a fëkk bu ñu demee bay waxtaanee yàqu jamono gi daan sori ci loolu le war ñu jëmbat loo xam ne mooy ngëm ci seeni xol ñu xamal leen lan mooy iman xamal leen lan mooy islam xamal leen kan mooy muhammad xamal leen li mu indi xamal leen alquran ni mu demee ba yooyu sax ci seen xol ñu wan leen nag yoon yi nga xam ne mooy yoon ihsaan mooy mottali ndax ihsaan boo defee iman def l'islam te ñëwagoo ci lihsaan ba tey des na ndax danaa di faral di wax ne misaal julli moo misaal mi dana gàtt ci liimaan ak l'islam ak lihsaan liimaan mooy fukk yooyu ma waxoon nga nangu ko su ko defee yow am nga ngëm ngay jëfe nag li ñu santaane lépp muy lépp lu jullit ñuy def nga di ko jëf ànd ak pas-pas mooy lislaam waaye nag nga sellal ko sellal bi ci boppam mooy yoonu li mooy yoonu ihsaan te ihsaan itam ci la tërbiya dugg ci la sëriñ ak taalibe dugg ci biir lihsaan la dugg ndax fekk na limaan ak lislaam ñu sax ba noppi bu tërbiya ñëwee sëriñ bi nga xam ne moo lay wala war a tërbiya fekk na moom ci boppam wàllam ak ci rek ca des bu ñëwee jaaral la ca yoon woole dara dutu yàqu waaye bu fekkee ne ihsaan manqué na rek liimaan ak islam du tee nit ki sonn te du tax mu xam ëllëg fu mu jëm kon xale yi war nañoo delloo seen xel ci ragal yàlla ak gëm ko fu ñu mën a nekk dañu jéem a xam lu lislaam te itam sëñ Sam Mbacké waxoon na ko sànq junjoon na ko moo di xale yi nga xam ne jàng nañu ba yeewus lëf ñiy tànn li ñuy liir téere yi yër muy lu ñu bind ci tubaab mu xam anglais la wala français la wala leneen la muy lu ñu bind ci arab war nañ ci teey ndax yàqu jamono gi dafa metti te dem na ba ci li ñuy bind ñi di ko yër daanu ko misaal kon ragal yàlla bu ñu ko jëmbatee ci biir xoli xale yi ndax ragal yàlla rek moo mën a indi ndax nit liñ ko mën a wax ak lu mu mën a bëgg bu fekkee ne njub gi dañ ko koy digal te ragal yàlla nekkul ci xolam waxtu wu wéetee bu ko wóoree ne dëngte gi mën na koo def am ci njariñ lu teew te kenn du ko gis dana ko def te loolu moo tax adduna naqare nekk moo waral kaso yi fees moo waral police du ñu noppalu moo waral tribunal bari bés yi yoo xam ne atte ko dana leen jafe su fekkoon ne nit ñëpp fexe nañ ba ñu gën a bari ci nit ñi ñu ragal yàlla mu leer na leen ne yàllaa ngi jànloog seen mbuumi xol te lépp lu ñu def malaayika ngi koy bind mu dem yem bañ koo xam rek bañ yem ci xam ko rek lu ñu ñu dem ba mu sax ci seen xol ñu di ko teewlu mu teew faw ci seen xol ba fépp foo xam ni yëkkat nañ seen loxo wala seen tànk wala seen nagu bët mu dal ci lu ñu tere seen xel fàttaliku loola le ñu tiit wattandiku loola le kon jàmm dana am te ñëpp daañu noppalu ragal yàlla bu mat mooy tax nit di am kersa ci yàlla ba tuyeete itam am yu muy wattandiku te leer na ko ne kenn gisu ko ku dul yàlla te bu ko defee foofa it xëy na mbugalum adduna dana ci mucc ndax benn jaam gisu ko looloo tax yonente bi sallallahu la wa ne kersa benn pàq la ci ñaari pàq ngëm iman suñu borom dafa ne inna allaha yuhibbu yonente bi dafa ne inna allaha yuhibbul hayy al halima suñu borom dafa bëgg jëmm ji nga xam ne dafa kersawoo yàlla te dafa lewat yomb digaaleel adduna ku mu sopp la gannaaw suñu borom sopp na ko melo la woo xam ne jaam bu nekk war na koy jéem a melo woo mun nag fekkee ne amuloo kersa ci yàlla jëfal lu la sopp ndax bu keroog yowmal xiyaamee li ñu njëkk a teg ci balance bi atte di ko peese mooy jikko ju rafet jikko ju rafet bu wéyee ñu soog a indi jëf bu jëf ju rafet wéyee ñu soog a indi nag léegi baatu laa ilaha illallah wala tudd yàlla ak jaamu yàlla bi nga doon def loo tax sallallahu alayhi wa sallam ne texe ki ko yàlla jagleel mooy jëmm ji nga xam ne ay ay ayibam rek doy na ko mu fàtte ay nit bi wan leen gannaaw ka mu ci alalam ji mu liggéey ba mu leew ko def ko ci yoonu yàlla te mu jaxasoog ñi koy yee ñi koy fàttali ëllëg ñi koy xamal yoonu yàlla mu jaxasoog ñoom te muy wattandiku jataay yi nga xam ne bu fa nekkee jataay yi àdduna rek la fay fàttalikoo ak daf koy yokk ci ak daf koy yokk fàtte yàlla ak di ko jëmee ci moy mu ne texe ki ko yàlla jagleel mooy jëmm ji nga xam ne delluwaat na ci xelam mu seet boppam ba mu seetee boppam mu daal di fàttaliku damiram maanaam biir yéeneem mu sellal ko rafetal ko ba mu jub mu yéene jullit bu nekk yiw kookale moom la teexe ñeel mu ni ndax cër balay yaru xol jub te xol balay jub day sell te la koy sellal mooy cër yi bañ mooy te cër yëpp ngir ñu bañ a mooy nañu sàmm bët bët ci boppam lépp lu mu gis xol dana ko xalaat dana ko bëgg dana ko mébét bu ko defee dana ko jéem a sàkku bu ko jéemee sabab lu cër yee ñoo cay jëf bu ko defee loolu lépp takk bët takk xol takk cër yi takk bu keroog yomal xiyaamee ñoom ñëpp ku ci nekk da am la nga wax da am loo wax te mooy la nga jëfewal loolu moo tax alquran woo jullit ñi jëmee ci ñu njëkk a sàmm seen bët ñu damm seenu seet qul lil muminina yaxudu min absarihim wa yaxfadu furujahum dalika askiya lahum ila xabiru bima yasnauna yooyu yonent bi waxal jullit ñi la yéen nañu damm seen bët maanaam nañu gàttal seenu xool bu ñu gàttalee seen xol seeni cër dana mucc te bu seeni cër muccee seeni xol mucc seeni bàkkaar dana néew te ndaw soog a ci àdduna seytaane di ko xëccoo ak àdduna ñu di ko xëccoo lislaam xolam ay bëgg-bëgg ne ca po di ko woo bëgg alal di ko woo lu ne di ko woo dafa war a am lu mu def ci xolam lu tax ñooñu ñëpp mu ëpp leen doole ba mën a nangu boppam te loolu mooy li ñuy wax tadhiya mooy sacrifice dana sacrifier ay bëgg-bëggam yépp ndax sacrifice moom la ñu fondé l'islam te ki ñu ko gën a sant mooy ndaw ndax mag néew na lu ñu ko ko sant ndax du ko mën tey dafa fay weesu bu fa weesoo dootu fa dellu si ba tax na moom dana néew loo xam ne ay xale koy ay mag a koy def te muy li ñuy wax sacrifice bu ñu delloo ci l'islam ñi nga xam ne ñoo taxawal lislaam ñi nga xam ne ñoo lal lal bi ba ku ñëw fekk l'islam nooy nga mën cee jaar te doo ragal dara doo mettitlu dara ñoom ñëpp ci nekk ci sacrifice lañ doon jëfe sidina aliyun radiallahu anhu bis bi nga xamee ne sallallahu alayhi wa sallam dafay gàddaaye jóge Makka jëm Madina te booba waa Makka képp ku ñu gis nga war a gàddaaye jóge Makka jëm Madina dañu lay rey ñu doon yoot yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba sàkk ña ko war a rey ñu fab seeni gàddaay gànnaay dagge ko ba mu ñaw war a nit ba mu nelaw ñu xam dëkk néeg ba muy dëkk ba muy tëdd ak laal ba muy nelawe ak mbubb mi nga xam ne moom lay sangoo ñu xàmmee ko lépp sàkk ay waxambaane yu am kàttan ñu jox leen jaas yu ñëw ñu war koo rey ba dugaat daan ndax yéen ne mu ngi waaj a dem te bu demee Madina dana leen rëcc te kon la mu bëggoon lépp dana ko def foofa te kon ñoom daañu néew doole l'islam dana yëkkati ko. Alioune moom ci boppam moo nangoo dem fanaan ca néeg yonent ba ca kaw lalam sangoo càngaay bi la mu daan sangoo ngir ku ko gis defe ne Muhammad la bu bu gaañu ko war a rey ñëwee bu ñëwee rey ko loolu ku nekk xam ne ne sacrifice mënu koo gën a màgg te àllin booba gone la kon xale yi ñoom la sacrifice gën a war naka jaam ñi nga xam ne dañu leen a moomoon itam nga xam ne ñi leen moomoon sañ nañu leen def lu nekk sañ lañ leen rey sañ lañ leen a mbugal mbugal mi gën a metti ñoom ñooy ñi njëkkoon a dugg ci lislaam mbugal mu nekk def nañ leen ko lakk nañ leen ci ndox lakk nañ leen ci safara te toogloo nañu leen ci taal yi tàkk fab nañu bët yu gën a tàng yu diis jaaxaanal leen teg ko ci seen kaw dënn di leen dóor rey nañ leen lekk def nañ leen ko taxul ñu ma sa dellu gannaaw benn yoon bu demee ba ci kanam daanu gis ne adee sarafal lépp sarafal de sarafal doga ci lekk daf ci xam ne moom la murid yi def ñoom it nga xam ne ne daanu jëpp jëf ju am solo ci adduna bu ko jiituwul bu ca amul du mel na mu war a mel wala du sottee na mu war a sottee buñ demee ba ci tàmbali yoonu murit daan waxtaane sacrifice yi nga xam ne murit yu njëkk yi ak seeni kilifa def nañ ko sacrifice boobu ci buntam la limaam al-Ghazali yi waxe ne kullama azuma al-matlubu wa sharuf sa'uba maslakuhu wa taala tariquhu wa kasrat aqabatuhu li nit di wut na mu gën a réyee na mu gën a amee solo nu mu gën a neexe na mu gën a ame njariñ la tàmbali bay gën a jafe yoon way gën a gudd étape yi muy war a jaar di gën a bari kon te xëj àdduna ak bu nekk xam na ne kenn mënu koo amee ci lu yomb kenn mënu koo amee ci lu woyof doomu aadama nag ñaar la borom itte ju kawe yoo xam ne lum sumb àggale ko di muñkat boo xam ne dara du ko tax a geesu gannaawam di koo xam ne xam na la mu jëm ak la mu bëgg ak la muy wuti fa mu nekk ak nan la ko fay amee ki ko ñaareel mooy aji suufe ji itte ki nga xam ne du jóg mukk lu dul ñu yëkkati ko waaye waxtu wuñ ko yëkkatee buñ bàyyee rek mu daan kooku du dem te ku ko toppit doo dem mooy ki nga xam ne ëpp naa déglu te foo dem fekk ko fa du yem ci bañ a dem day gembu ànd ak seytaane képp ku jóg taxaw mu xam ne dama tax nga jóg mu la ngaa mu say tànk waaye waa ji dogu nar a dem di ko nar a àgg ca àgguwaay ba fu mu toll xolam day wéet ci ñi ko wër ndax daf dul niroog ñoom itte moom la poet dina faridun an il xullaani fi kulli baldatin ida azuma al matlubu qalla al musaaidu ku ñàkk xarit laa ku wéet laa réew mu ma dem du ma fa bare àndandoor li ma bëgg dafa jafe kenn ñu wule soobu yoon wi moo tax ma wéet waaye noonu rek la mën a deme lu jafe yaafus du ko sumb mukk waaye njàmbaar bu ma tee fekk nga mat borom dese kàttan bunti njub bunti texe bu mu ci fëgg dana àgg imam malik dafa ne ruba rajulin futiha lahu fi salaati walam yuftax lahu fi siyaami wa rajulin futiha lahu fi sawmi walam yuftax lahu fi ljihaadi li anna allaha qasama al amala kama qasama al arzaq nit ki jóg ci téem mat sëkk xam-xamam mat sëkk mu am ku ko gide dogoom mat sëkk mu aw yoon wi suñ borom mën na koo ubbil ci yoonu jihaar jihaar nag du fab sa jaasi di xeex rek jihaar dafa bari lépp la sumb jihaar a nga teg suñ borom fekk ubbil na ko ci jihaar te ubbilu ko ci julli wala muy kook yàlla ubbil na ko leeri julli waaye ubbilu ko ci koor muy kopp keneen di kopp ubbil nañ ko ci koor waaye ubbil nañ ko ci jihaad jooju nu waxoon mu ne suñu borom dafa séddale jëf yi ni mu séddalee wërsëg yi naka noonu buñ demee ba ci al murabbil muraqi ni muy séddalee ay taalibe fu nekk fam lay séddale lalwaay boobu mooy foofu li war nit nit rek fu mu toll mooy bañ a farlu dogu dogu nag yaakaar naa ne yomb naa wax ab murit yomb na koo digal ndax seen sëriñ ku dogu woon la amul nawle ci dogu yàlla waaye ak dogu rek moo ko may gannaaw yàlla kon buñ gisee ne nit li ma waxoon ne ba mu juddoo dafa am ay war-war war-war yi ko war digganteem ak boppam war-war yi ko war digganteem ak ay waajuram ak i jegeñaaleem war-war yi ko war digganteem ak i dëkkaaleem li ko war ci digganteem ak boppam daanu ko gën a waxtaane bu ñu diggee ci yoonu murid moo di jëmmam ji yàlla dénk ruux gi na fexe ba nu mu ko texee ne ëllëg cëram yi na fexe ba bu ëllëgee buy layoo ñoom du ñu ko yey na fexe ba bu ëllëgee bu taxawee ci bërëb ba du rus na fexe it ba am ngërëmal ay waajuram te bu ay waajuram deewee it na fexe ba ci jëfam du leen rusloo du leen toraxloo fan seen nawle ya ñu nekk ci seen bàmmeel kon jëmm ji war na fépp fu ko suñu borom tere buñ ko fa fekk mukk fépp fu mu ko digal na mu dem fa na fay nekk faw kon war na séddale ay waxtoom mu organiser ko ndax dee dafa jege te dund gàtt te li mu war a def lépp bari kon war naa seetaat boppam mu organiser ak dundam bisam bu nekk di xisaab boppam di seet li mu jëf ci lu baax di seet li mu jëf li mu li mu rëccule ci lu bon di ko rëccu di ko tuub fas yéene bancaa delloo si mukk te di seet képp ku ko tane loo ko digal ci lu baax ku nekk ci lu baax mu ànd ak yow ku koy fàttali lu baax muy jaxasoo yow di dégg li nga koy wax te fa mu yaakaare ak texe mu di fa faral a dem te boole ak takku akub dogu mu fas yéene jëflanteeg jëmm yëpp jaam yëpp jëflante bu rafet sellal ba kanam ci noone fab fexe ba loram mu mu ump bépp jullit fexe ba ku mën a jariñ jariñ la bañ a lor nit ñi ci jëfam ak ci waxam te muy nekk nit koo xam ne kii ku toroxlu la te wattandiku rëy waxtu wu ko seytaane booleeg mbokkam mu bañ koo mere lu ëpp ñetti fan mi nga xam noonu la ko yoon diglee mu fexe ba bari njariñ ci jaami yàlla yi te mu fexe ba béréb bu nekk lu mu laaj mu jox ko ko nay ku rafet jikko nay ku rey ci xar kanamam ba jariñ jullit ñépp ñépp ñeme ko mu mën a jëflante ñépp te bu muy koo xam ne kii ku mu dël war la mais jëflanteeg jaam ñi ni nga xam ne moom la bëggoon ñu jëflanteeg moom képp ku ko féetee wàllu ndaw mu yërëm la ku ko féetee wàllu mag mu wet la ku ko mag bàyyi mu def la bàyyi kuy moromam mu def la ne boppam te mu ñoŋal ab deram ñoŋal deru mbokkam bu ko dëddee wanee gannaaw dëdd mu bañ teg ci deram lu ñaaw te mu yéene te rafet njort ci bépp jullit bu mu doon muy fàttaliku yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi bis ba nga xamee ne nit dana seen mbokkam daw seen ndeyam daw seen baayam daw seen soxnaam daw te muy fàttaliku ne cër yi ñu ko dénk dañ ko koy laaj ëllëg muy góor muy jigéen kenn ku ci nekk kon war ngaa farlu ci yar sa bopp ndax jigéen ci boppam war naa yar boppam dolli ca waat yar ba kaw ay waajuram yar ndax jigéen ju baax jigéen ju yiw mooy yar doomam mooy toqi doomam moo koy jaarale yoonu texe mooy def ci moom ak njub mooy def ci moom ak dëng kon war na ci ñaari waajur war na ci seen doom ñu yar ko tuddee ko tur wu rafet bu matee denc ñu dencal ko fexe ba di ko dundale lu dagan fexe ba miinale kook ñoo xam ne ànd ak ñoom daf koy jariñ te wattal ko ñépp ñoo xam ne ànd ak ñoom daf koy lor wala daf koy réeral bu ko defee ñu gis ne nag jullit ñi ñépp benn jëmm lañu dañoo mel ne benn jëmm cër bu ci metti yaram yëpp tay tawat ñu gis ne mboolem yoon yi ñoo bokk ndey ak baay ñoo bokk réew mi ñoo bokk liñ bëgg muy yàlla ak yonent bi ñu war a dendale seeni xol def seen bopp benn xamante miinante jëriñante te fexe ba kenn ku nekk maanaam dégg sa moroom maanaam comprendre ko te ñuy dimbalante ci topp yàlla ndax jullit ak jullit ñu ngi demee ne moo lii ñu tegale ba mu nekk miir nu fonk suñu diine ji fonk suñu réew mi nu def suñu bopp benn nu fexe ba delloo si orma ji nga xam ne noonu lañu xamee noonu lañ ñu xamee woon bi nga xamee ne suñu mag ñu baax ñu nekk nañ fi ñi nga xam ne noonu lañu ñëpp wege woon kon daanu mën a yéwénal suñu diine yéwénal suñu àdduna yéwénal mujtama bi nu delloo suñu xel ci yàqu-yàqu jamono bi nga xam ne tollu nañ ci bu ko defee nu fexee seet nañ ci mën a mucce nañ ci mën a mucce mooy nu seet jàngoro ji seet fa muy jóge dal di seet itam xale yi ba xam seen aqliya maanaam seen esprit xool la leen di yàqal nu fexe ba dox seen digg ak moom loolu dana tax sunu diine rafet sunu adduna it daal di rafet bu ko defee ñu delloo xale yi li nga xam ne yàlla def na ñu am xel am tawfiq dellu si doole seen bopp ci lislaam dugg ci école Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu mi nga xam ne daf fee nekk war a jagal diine ji jagal adduna ji fab xale yi yee leen yar leen tërbiyee leen melal leen na nga xam ne mooy tax ab jaam texe ëllëg mu jox leen lépp lii seen xaq ci xam-xam bi ko yàlla jox ak melaw yi ko yàlla melal li mu bind mu sedd ci bu baax gone yi nga xam ne ñooy jóg te di yore mi ëllëg te di yore diine jiit ëllëg mu ne yaa ayyuha sibyaan wala tastaxilu an ilhuda wa bil ulumi istaxilu wastaxilu bil xifzi wa tilawa wajtanibu majalis ashaqawa wa lazimu man la yazaalu abida li ila huda wa mu ne yéen ndaw ñi bu leen itteewoo dara lu dul jub na ngeen itteewoo sàkku xam-xam na ngeen itteewoo wattu maanaam alquran ak di ko jàng te ngeen wattandiku jotaay yi texee di xam ngeen jotaay yi texee di mooy jataay yi poy jotaay yi wure yi jotaay yi nga xam ne du fàttali kenn yàlla te day fàttaloo nit yàlla muy wéyal ak dund rek ba jeex ngeen di ca bañ a faral di nekk te ngeen takkoo ñi nga xam ne. fu ñu toll dañuy tegtale yoonu yàlla tey jaamu yàlla te di wom mat jëme ci jub mu ne képp koo xam ne jóg na ci sa waxtu ndaw jub jublu yoonu jub woowule booy mag da nga noppalu ndax dana fekk say cër tàmm diine tàmm jaamu yàlla sab xol sell ay dugg ca kon ay dootu ca mën a dugg bu keroogee da nga noppalu te danga nga mucc mu ni ka nga xam ne nag loolu rëcc na ko ba mu dem bay mag delloo ci xelam na dabaatal la ko rawoon mooy wa man tabaraka allazi qad faata min allaha wa a al awqaata képp koo xam ne dabaatal na li ko faatoon te mu nekkoon ko ci ay neen mu jéem a dundal waxtu yi ci tuub bu sell ak walbati ku jëm ci yàlla kooka dana texe te suñu borom dana nangu ak tuubam mu ne na ngeen fexe ba parasitoo ci juróom yi balaa juróom yi ñëw ni nga xam ne noonu la ko yonent bi diglee mooy fastanimu xamsan qubaylal xamsi kama bihi amara xayru linsi na ngeen farlu ci seen waxtu ndaw bala ngeen di màggat na ngeen farlu ci jaamu yàlla ci seen waxtu wér bala ngeen di tawat na ngeen farlu ci jaamu yàlla ci seen waxtu dund bala ngeen a dee na ngeen farlu ci seen waxtu féex bala leen a soxla yee wër ba dootu leen ko tal na ngeen farlu ci waxtu wu ngeen amee balay ñàkk ñëw dootu leen mën a jaamu yàlla mu ne utlub wala tadjar min matlabin fa aafatu taalibi an yadjara amataral xabla bi takraarihi fi saxrati samaai qad asra mu ni sàkku njub bul ne jafe na foo toll na nga ci nekk mu ne bul yokkat mukk mu ne ndax li nga xam ne mooy gàkkub aji wut lu baax mooy yokkat mu ne ndax gisuloo buum gi nga xam ne goj la dañ koy yoor ci teen bi di xëcc buum bi ni mu nooyee waaye ni muy dal di rëddee ba dog bant bi nga xam ne ci lay radiku ndax saxoo gi mu ci saxoo waxtu mu nekk mu ne yow itam waxtu woo xamee ne saxol bi yaa ngi ci saxal jéem a jub ba faw yow it dal di jub rek murid njëkk yi sëriñ bi li tax mu daan def ay daara di ber nit ñi ngir dox seen digganteeg yàqu-yàqu jamono yooyu nga xam ne naka jekk dafa daan am bu leen daan ber day dal di sakk mu foofu mu dal te créer millier boo xam ne milieu bu njub rek lay doon ña nga xam ne dañoo seet ba gis ne la leen tax a mucc ëllëg mooy topp ngërëmal yàlla te safara metti na te àjjana jafe naa am te li nga xam ne moom la lislaam laaj yépp li mucc laaj lépp jafe na tax ñu seet ne mënuñu koo amal seen bopp ñu seeti koo xam ne ki mën na leen a jaarale ci yoonu mucc muy sëriñ bi ñu ñëw jaxasoog moom wër ko ñoo ñooñu ñooy taalibe yi taalibe yooyu le moo daan xër ci fexe ba teq leen nag ñi nga xam ne bokkuñu ak ñoom ay jublu bu ko defee di leen di defar di leen defar di leen defar ndax waxtu woo xamee ne kii defar moom doo nga fi nekk ak ñamuy defar te kenn ku yàq nekku fa mu dox seen digganteek àdduna bi nga xam ne moo leen di yàq dox seen digganteeg way jubadi ñi dox seen digganteeg mébét yi defaru gi ñuy defaru bu ñu defaroo ba mat kenn ku ci nekk mu dal lay yebal feneen yow ci sa bopp nga nekk fa ab defarekat boo xam ne da ngay ber ña ngay defar keneen du jaxasoog ñoom liggéey boobu mu faboon bu fekkee ne dafa wéy day mujj waa réew mépp nekk di ñu defaru ñu jub ñoo xam ne dañuy dal di wéy yàqu ndax balay defar kenn bala koy bàyyi ba ber ko day set wóor ko ne kii fu ne ci adduna mën na faa dem te ñu ne mën naa jaxasoo ñoom te dootu yàqu mukk bu boobaa la koy soog a ber te bu kooka day set moom it mu dal di mën a defaree bu dalee di moom it dal di dem fa mu ber ñeneen wër ko moom it mu dal leen di defar ñooñu itam ku fa jógee dal di demati di koo xam ne da ngaa jiite mbooloo di leen defar bu yàggee way defar ñuy dal dañuy dal di gën a bari ba daj réew mi bu ko defee dañuy ëpp doole ñi defaruwul kon dañuy daal di créer millier boo xam ne millier milieu defaru la réew mépp dañuy daal di kon baax loolu mooy li nga xam ne mooy yoon yu mu tàmbali te yoon woowule nii ngeen def dajaloo di delloo siwaat na nga xam ne noonu la daan yare ak la mu daan digle ak na mu daan jëfe moom ci boppam di ko fàttali taalibe yi di ci dellu mooy li nga xam ne mooy dundal yoon woowu moo ci dellu mooy tax taalibe yi a sax ci ndigal xam lan la digal di jëriñ xam itam mucc gi nga xam ne moom la leen mën a indil ak ñàkk a topp ndigal itam fa mu leen di jëmee ni mu bone sëñ bi kon daal di bind lu bari bindal ko ndaw ñi diggante tasawudu saxaar boobu ñu waxoon tasawudu subaan ni ko sëñ Sam Mbàkke waxe a ah, daal di bind itam saadatu tullaab jawharu nafis daal di bind yaa saahi ku ni da saxaarin ku laax yaa ni nga xam ne def caa ñaaxe wan ndaw li ak mag mi ñëpp kenn ku ci nekk ni nga war a dundee ci àdduna ak yi nga war a wattandiku ak ni nga war a melowoo mu xam le da war a tàmmal sa cër yëpp lu baax salam yi da nga ko war a tàmmal wax yiw mu ne wax wa awid lisaana qawlal xayri tafus bihi wa tukfa a bayri boo tàmmalee salam yi wax yiw da nga texe te suñ borom dana la fegal népp musiba te di ànd ak way yiw ñi mu ni lépp loo xam ne di jaay nga loola sa ndaw boo màggee it loolaa la moom ndax laaj nga ca te boo fa jógee itam la mu la tàmmaloon loola ca ngay wéy te dangay daal daldi nekk koo xam ne dangay nga jaar ca yoon wu wa ñu wa rek mu ni li yées ci mooy mooy mooy boo xam ne gii dafay wowal xol te fo ci la bokk mu ni xaasa muridun lam yanal la min nii bi ma bihi yahutu xayra man ni murid bi nga xam ne bëgg na ma ba du yokkat ci man mukk murid bu texee ngoog boo xam ne dana am ngën ji xéewal suñu dana ko xéewale mu ni xaasa muridun laasa bi bi ma yafuuq ma zannahu billahi jaariya rafiq murit bépp boo xam ne yàlla def na nga wéeru ci man danga texe ci la nga xam ne sa jort nga ko ci yàlla te muy njort rafet suñu borom dana la ko jox ndax yàlla mi nga xam ne mooy sama aji dëkkaale di sama aji àndaale mu ne bépp murit boo xam ne wéeru nga ci man suñu borom dana la def ak texe te suñu borom dana la sori li itam lépp luy ay ak lépp luy lor mu ni képp koo xam ne aju nga ci man da amul mucc ci lépp luy nax naxi àdduna te alaxira itam da nga fa mucc ci lépp lu aay mu ni képp koo xam ne nag wan nga ma gannaaw fekk nga joxoon ma loxo ba noppi wayu lu ñeel na la maanaam suñ borom toskare teg na la ko ndax wan gi ma wan gannaaw dafa fekk ne ni nga xamee ne wax na ko ne ñoom ñëpp kenn ku ci nekk danga ame ñaari leer leer goo xam ne day xëcc ku ñu yërëm ak leer goog day bëmax ku koo xam ne kii yàlla yërëmu la képp koo xam ne góorgóorlu nga ba ñëw ci moom te nekkuloo koo xam ne ci aji texe nga leer googale nga xam ne day bëmëx képp ku warul a texe dana la bëmëx nga dellu moo tax mu ne waylun li man anni tawalla mudbira ba'da al-iradati wa anni sabara mu xam le nag bépp murit boo xam ne da ngaa dugg ci yoonu murit bëgg a tërbiyewu mu di la xamal lan mooy charte mu ni xadul iradati bi xawli saada tarkul muridi ma alayhi aada su marjuuhu ila al-mu'taadi qabla wusuli koo xam ne jël nag aada yi koo xam ne yàlla dong la jaxasool léppam yàlla la aada jooju nga war a jël bu fekkee nag wacc nga ko dellu ca aada ja nga xam ne moom la nit ñi baaxoo mooy aada ja nga aada wowoon da ngaa mel ne ku duggoon ci lislaam dellu dellu murtat nag génn ci biir lislaam mu ne ndax isil murid la yuridu abada xayra rida rahmani xaysu qasada ndax murid dëgg-dëgg du nam lenn lu dul ngërëmal yàlla dong lay wut ak fépp fu mu mën a jublu mu ni wasful muridi tarkuhul irada li wa ci man yafalu ma arada melaw murit mooy bu mu am lenn lu mu bëgg bu mu am lenn lu muy bañ amul lenn lu mu nam dafay bàyyi loolu lépp ngir jëmmi yàlla bëgg-bëggam ak jubloom lépp di bëgg-bëggu sëriñ bi ak di jublu sëriñ bi moom ci boppam mu bañ a am bëgg-bëggam bañ a am jubloom mu ne man lam yurid shay'an siwa mawlaahu yasil lahu wa xaywa awlaahu képp koo xam ne wutuloo dara lu yàlla te mooy kooku nga xam ne wàcc na ay bëgg-bëggam wàcc ay namm-nammam fekk ki nga ne yàlla dong mooy bëgg-bëggam te xam na yàlla te àgg na ci yàlla mu def ay bëgg-bëggam muy ay bëgg-bëggam kooku faw mu àgg ci yàlla te suñu boroom dana ko jox la mu bëgg ay yoon mu ne képp koo xam ne aju nga ci ku àgg ci yàlla da àgg waaye képp koo xam ne danga aju ci ku àggul ci yàlla dañ lay dog doo àgg mu ne nag képp koo xam ne yar woo maanaam am wutuloo ay teggini tarbiya benn jamono ci kanamu benn sëriñ nee na da nga coono ëllëg ndax képp koo xam ne amuloo sëriñ bu lay jubal seytaan rek mooy sa sëriñ foo mën a jublu mu ne nag ndax sëriñ bi du wuuteeg yonent bu mukk mu ni kon képp koo xam ne cheikh bi nga xam ne cheikhul murabbi la képp koo xam ne am nga ngërëmam da nga jëriñu adduna ak alaxira mu ne kon fépp koo xam ne sëriñ bi digal na la ko na nga topp ndigalam na nga àgg ci yàlla lépp lu mu la tere bul jeng jëm ci loolu mukk te bul bul bul sàggan mukk mu ne nag melo murid bi nga xam ne am murid dëggu na ci moom dëgg-dëgg bu ñu ko bëggee gàttal mu ne ñeent rokk la ñeent ñooñu nee na way na ko moom Cheikh Ahmadou Bamba bind na ko ci way mu ne asibq fi mahabbati Cheikh abat moom tisaalu amri xaysu warat wa tarku li ixtiraad mutlaqan walaw bi batinin alayhi fi ma qad rawaw wa maahu salabu l ixtiyaari li xusni zannihi bila inkaari fa kullu man jamaa hadihi sifaat mu ne melaw murid sadiq bu ñu ko dee gàttal ñeent ñi dong la nee na ne dëggu ci sopp sëriñ bi te nay topp ndigalam ak fu mu ko mën a dégge te na bàyyi sëriñ bi wax wala mu jëf mu am ca lu muy seet donte ci biir xolam la woon itam am ca lu muy déng-déng mu ne loolu nettali nañ ko mu ne it bu mu am lenn bëgg-bëgg boppam benn bëgg-bëgg boppam salabul ixtiyaar yi mooy bu mu am coobareel boppam loo xam ne lu muy tànn ak lu muy bëgg wala lu muy bañ mu ne loolu daf koy def boole kook rafetu njortam rek ci sëriñ bi mu ne képp koo xam ne melo yi ñu wax dajale nga ko ci murid yi nee na àgg ca gaañu mag ña fa ñu àgg da fa àgg mu ni nag kiiraay li nga xam ne mooy yiir taalibe bi ba du àgg ci sëriñ bi maanaam ba du àgg ci yàlla maanaam ba du àgg ci texe nee na juróom benn ca tànn la yoo xam ne moom it bind na ko nee na te kiiraay yooyu le képp ku bëgg a àgg ci yàlla war nga leen a muri mu ne kasratul akli bari lekk bu kasratu siraabi ak bari naan su ma mulaqaatul baraaya bi istihab fonk jaxasoo nit ñi di waxtaan rek mu ni bari wax ak bari nelaw ak sàggane tudd yàlla mu ne yooyu képp ku koy def ay kiiraay la yoo xam ne dana dox sa digg ak yàlla ba yoonu murid bi nga nekk doo ci am la nga bëgg boo sàgganul mu ne fa saadiqul muridi man yanqalibu bi hukmi waqtihi wala yartaqibu murid bi nga xam ne murid saadiq la dëgg-dëgg nee na mooy ki nga xam ne amul mébéti ëllëg jamono ju mu toll rek doomi jamono jooja la maanaam li fa war rek moom lay jëf seetul ëllëg yoonam néewu ca ndax xamul dina ko fekk cam déet te amul bëgg-bëgg amul bañ-bañ waaye du seet ci kanamam jamono ji ñëw mukk muy xalaat lan la cay war a def wala bu ñëwee lu muy war a am ak lu muy war a ñàkk nee na loola yoonam waru caa nekk ndax loolu day tax dootu yi mu war a yiwee ñu gis ne sëriñ bi ci boppam waxtu wi nga xamee ne jóge na ci jàngale bi mu daan def xam nañ ne ak mi maam Mor Anta Sali nelawee te fekk daf daan jàngale moo yoroon daara ja bi mu nelawee toogaat na ak yoo xam ne mu ngi ci liggéey boobu ko maam Mor Anta Sali bàyyee woon fekk na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saafonte naag moom janloog moom jaxaran ne ko rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihum bi derti sa taalibe na nga leen yar ci al alhimma alhimma ci ahlu tasawuf niñ koy fekkee mooy sekkareb xolu nit ki àgg ci yàlla mu samp ko ci xolu fi mu bëgg a ba fab cëriya not ko ci li koy tax a àgg ci yàlla not ko ci li koy tax a am ngërëmal yàlla ak li koy tax a àgg ëllëg loolu mooy alhimmatu yonent bi ne ko na nga yar say àndandoo maanaam say taalibe ci himma jooju te bu leen yaree njàngale ba mu ko defee te bul xëy xëy benn bis rek dal di bàyyi jàngale mi waaye mu ngi tàmbalee di liyaar ñi nga xam ne ñoon lay jàngal di leen xamal ne am na leneen loo xam ne moo gën a gaa gën a gaaw a àggale nit ci yàlla moo gën a gaaw a jox nit ay may te moo gën a gaaw ci musal musal nit ci mbugal ci njàng mi léeg-léeg buy topp allo bu yàgg mu ne ah lii de am na solo lool waaye am na lu ko gën a màgg buñ ko masaan laaj li ko gën a màgg lool lan la mu ne xanaa fexe ba bu malaayka yi déeyante ci almalawu laala ngay dégg la ñuy wax fexe ba bu xalima suñu borom ngay bind ca lawxul mahfuz ngay dégg ci ci jëmay ci ci ji loolu moo ëpp doole jàng alquran ba wattu ko li muy baax baax ak li muy am am solo loolu fekk na booba ni nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu doon na nga xam ne suñu borom daf ko njëkk ne anzir te al aqrabina na nga waar ñi bokk ak yow geño kañu gën laa jege nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam boobu woote bi mu daan daan def ci di yelu waaye yëkkateegul baatam ci penc ma Sëriñ Tuubaa it noonu la commencé woon di woote ndànk ndànk ba keroog bis bañ ko ne fas da bi maa tuumaru ni nga xam ne noonu lañu waxoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci alquran fas da bi maa tuumaru wa arid anil mushrikiina nga xam ne sant nañ ko nag mu yëkkati baatam jahran woote bañ caa seet dara woo jaam ñëpp jëme ci yàlla wan na leen moom la yàlla yónni moom it keroog bis ba nga xamee ne woon a taalibe yi mu daan jàngal yépp xamal leen ni leen képp koo xam ne da ngaa àndoon ak man ngir xam-xam ma di la jàngal na nga seet nooy def bu la ñibbi gën a lee bu la wuti feneen fooy jàng gën a lee wala leneen koo xam ne nag li ma bëgg nga bëgg te yoon wi ma bëgg a jaar yoon wi ma jaar man nga bëgg a jaar nga toog ànd ak man ba mu ko defee dal di delluwaat te néegam toog taalibe yi dal di yëngu lool ñii di digle toog ko digal seeni xarit ñi naan dañuy dem ñi wax seen morom naan nañu dem coow li bare ñi dem ak dikk mu ne parce que amul ci ñoom soxla ba mbir ma dal am kuréel bi gën a néew toog fas yéene ànd ak moom ci li mu nekk ci diggante boobu nag la xamle ci bayit yi mu way ne wa min ajaib ibni abdillahi salla alayhi bi salaamillahi baaqin adaa ardahu bi lawliya ila alqiyamati wa kullun waliya sunnatahu wa sana an bidai tafsiruhu xadimuhu bi fasdai amarahu salla alayhi llahu fi lali wa sahbi wa man walaahu bi an yuallima almuridina wa man yaqbal minhu nusrati min ahli zaman wa annahu awsalahu an taxliya li rabbihi mubashiran bi taxliya mu ne bokk na ci kéemtaani doomi abdullahi bi te mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallama suñ boroom tasaare xéewalam ci sàkk ay wali yoo xam ne dañooy leeral suuf si nga xam ne duñ fi jóg ba yomal xiyaam képp koo xam ne yaa ngi bokk ci ñooñu leeral nga sunnaam moom Cheikh Ahmadou Bamba muy kenn koo xam ne ku ràññi ko la bokk ci ñooñu le nga xam ne suñu borom daf ko tànn muy liggéeyal yonante bi mu di jagleem suñu borom waxanteeg moom ni mu waxante woon ak yonante bi ci al alquran ne ko fas da bi maa toomaru mooy tafsiruhu xadimahu bi fas da'i amarahu sallallahu alayhi wa sahbihi wa man walaahu bi an yuallima al muridina wa man yaqbal minhum nasab min ahli zaman kon mu daal xam le ne tey jii la yëkkati nag ab wooteem ndax day jëmm joo xam ne dafay buntub yërmande yàlla suñu borom sàkk ko ngir na ma xeetali ay nit wàcce ko ci kaw suuf te sañu la nëbb boppam mu war a jëri boppam ba ñëpp yëg ko ndax lu baax jafe na te bu nëbbee boppam te yàlla sant ko mu feeñal boppam bu keroogee dana layoog ñi mu waroon a xeetali te xeetali ko wuñu ndax moo nëbboon boppam mu ne nag bi nga xamee ne donn gi mu donn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mat na ndax yàllaa ko matal suñu borom dolli ko ak guddug ñay ak kàttan ci xeeti xam-xam ak ci xeeti xikkam ak ci xeeti leer ak ci xeeti secret yi nekk digganteem ak boromam may ko kàttan gu tax mu mën a yenu abaul wilayati al kubra suñu borom digal ne ko fas daa mu dal mu dal di nag tàmbalee woo jullit ñi woo mbindeef yépp ne leen ngeen ñëw weeru ci man ndax ngeen mucc te bu ngeen wéeroo ci man lu ma leen digal ngeen def ko lu ma leen tere ngeen bàyyi ko loolu la wax ci bayit yi mu ne na man yafalu ma yasha al ulum wa yumnaha li bi kawnihi alim suñ borom nocc na lii xeeti xam-xam lépp ba mu sopp ko ak lii barkeb xam-xam mu jox ma ko man Cheikh Ahmadou Bamba mu ne xafis ma sina an dafatri fala takun an xidmati bi fatri suñu borom def na ma wattu xam-xam boo xam ne màgg na tedd na foor na ba kenn du ci kayit kon boo may liggéeyal bul na lu mukk bul tàyyi mu ne ataniyal ah, muxti bi jaahil mustafa sallallahu alayhi bi salaamin istafa barakat al qurani wal ulumi wa qaadi yumnaha ila taalimi moom aji joxe ji te mooy yàlla ci daraje ku ñu tànn ki jox na ma barke alquran jox na ma barke xam-xam yépp wammat na luy xeetu barke jëmee ko ci samam njàngale kon mbokk jullit yi ñoo ngi jéggulu ak bopp boobu nu dagg bi suñu saam waxtaan ba ci biir suñ Murtala Mbàkke radiyallahu taala anhu moo doon ñëw loola tax ñooñu yëkkati ak bi jàng nañ ko jeex waaye noo ko dagg noonu ngir bëgg indiwaat waxi sëriñ Samba yi radiyallahu taala anhu ndax fi mu toll am na solo lool kon bisimilah nit bàyyi leen ak Serigne Sambay mu àggale waxtaan wi bisimilah. asraar laa ilaha illa allah nee na mbooti laa ilaha illa allah suñ borom rocc na ko fol ko ci samay taalif mu ne nafaali walaysa minni yanzau wa innani minhu ximanu mafzau dalika fadlullahi yutihi alladi yashahu wa qaala yaqul dillu si nee na suñu borom nocc na ko jox ma te dootu ko nangooti muk nee na ne man ci coobareel suñu borom ci barkeb loolu ma defal aar waay laa boo xam ne ku ma aar nga mucc te buur waay laa boo xam ne ku buur jëm danga man mucc te la nga bëggoon da ko am nee na dalika fadlullahi nee na loolu ngëneelal yàlla lu ma defal la yuutihi ladi yasaahu nee na suñu ku ko soob la koy jox te maa ko soob mu jox ma ko wa qaala li yaqul di ladi suñ borom ci boppam moo ne ma xul bii ludi neel ñëw leen jébbalu ci man nee na suñ borom ak ko wax wa qaala li xul bi ludi moo ko waxal boppam mu ne wa mabdaun fa man araada alxayra fi tilka daarayni falyadus bi képp ku bëgg yiw ku bëgg mucc ku bëgg texe ci àdduna ak alaxira na wéeru ci man mu ne faada muridun qaadahu llahu ila taalluqin bi wa yaxda bil ilah lépp murid boo xam ne yàlla womat na ko ba mu aju ci man texe na te suñu borom dana ko jox cër bu mag faada muridun lam yamal la minni bima bihi yaxuusu xayra man ni texe na bépp murid boo xam ne bëgg na ma ba du yokkat ci man mukk dana texe ci li nga xam ne mooy ngën ji may mu ni faasa muridun laazal bi bi maa yafuuq maa bi billahi jaariya rafiq texe na bépp murid boo xam ne wéeru na ci man dana texe ci maanaam dana am ci lépp loo xam ne suñ borom mii sama aji dëkkaale jortu na ko te muy njort rafet lu mu ya jot ci suñ borom lépp lu mu ci jort dana suñ borom dana ko defal li nga xam ne mooy sabab dem gi mu demoon ci géej gi maanaam fàddu gi mu fàddu woon dem fu sori mu ne sama borom dafa namoon ca azal maanaam ca qadim ma nekk di jëmm joo xam ne damay xettali jaam ñi damay nekk shafian li jami talamisati mboolem sama ay taalibe mu ni loolu moo tax mu xar xolub nasaraani def ci wóoloo di kuma def ci ragal ma mu ne loolu ci barke bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa bañ ma jeng jëm ci nasaraan yi ndax képp ku jeng jëm ci nasaraan yi boo nasaraan da nga dem safara te suñu borom nammul ma dem safara mu dox ma diggante ñoom doxale ak mbañeel suñu diggante loolu moo waraloon yàlla xiir leen ci jëlee ma fi ma nekk randal ma ci beneen béréb loolu mu ne moo doon sababu faddu gi mu faddu woon dem gannaaw gi nag ci diggante boobu la bindoon benn lettre boo xam ne ak la biire la ci jublu jëmale ko ci mboolem murid yépp mu wax ci lettre ba ne salaamun tayyibun yaasimu aljamia min almuridina walmuridat wa yudxulu aljamia fi salaamati walaafiya fi dunia wal axirati bi jaayi sayidi rasulillahi salallahu taala alayhi wa sallam di nuyoo bu teey boo xam ne dana musal mbooloo mépp muy murid yu jigéen wala yu góor dana leen musal ci lépp luy ayib ak luy mbugal te dana tàbbal ñépp ci mucc dana leen tàbbal ci jàmm adduna ak alaxira ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne gannaaw loolu fa inni amartu kull man taallaqa biya li wajhi llahi taala alkarim bi taallumi alaqaidi wa tawxidi wa ahkami taarati wa salaati wa siyaami wa gayriha maa ngi digal képp koo xam ne aju nga ci man ngir jëmmi yàlla nga xam lu li nga xam ne mooy pas-pas yi fonki tawxid yi ñu doomu aadama buy jullit war a gëm ak nga xam lu tawxid xam lu attey laab attey julli attey koor ak lépp loo xam ne farata la ci biir lislaam ñuy sant ko jullit te mu war bépp mu kàllaf mu ni man nag danaa fas yéenee bindal leen ay téere ay taalif yoo xam ne loolu lépp dana ne ca biir bu ngeen ko jàngee loolu lépp da ko xam ma di ko defit ngir jëmm yàlla mu bind beneen lettre boo xam ne ci lenn ci benn murid ci murid yi la ko bind muy tont loo xam ne lettre bu mu ko bindoon la di ko ca bégal mu di ko bégal ca tont la ñu ñaan barkeb tont loolu ak lim ci wax royaatal ba dem ci mboolem murid yépp mu wax ci ne waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu innahu qad jaani kitaabuka ayuha almuridu sadiq sa lettre ba agsi na ci man yow murid bi nga xam ne murid sadiq nga murid bu dëggu nga wa tayaqan annaka min allaaminina inda ru'yatika kulli ma taxaaf minhu na nga wóolu ne ku yàlla muccloo ku yàlla wóoluloo nga waxtu woo xamee ne gis nga dara loo ragal na nga wóor ne ku ci mucc nga wa inda xuruji ruuxika waxtu wu sa ruu jigéen sa yaram na la wóor ne ku mucc nga ku wóolu nga wa fi qabrika sa bàmmeel na la wóor ne ku mucc nga wa bi anna almalatayni saa'ilayni ya'rifaani cheikhaka wa yastaghniyaani bi ma'rifatihima cheikhaka an tawajjuh bi su'aali na la wóor ne ñaari malaayika yi la yi laaj ci bàmmeel xam nañu sa sëriñ te xam gi ñu xam sa sëriñ daañu ko doyloo ba duñu la laaj dara loolu lettre la bu mu bindoon mu di itam koo xam ne bi mu jógee waxtu ndawam la ba tey lu dellu ci sujet bi xam ngeen ne bi mu ganee àdduna ama sharaa dafa nekk ci kanamu ay waajuram ba bi muy mata dal jàng bi matee dal jàng mu jox ko ne jaayam Mouhamad Bousso moom mu amee woon ko jàngal ko tuuti jox ko moom it najaayam maanaam najaay ji jox ko najaayam moom it maam la ci moom ndax moom maam ma bokk ndey ak baay di tafsir Mbàkke Ndumbe kooku di ko jàngal ba mu miin alquran ak ci la taj dana ashad naasi adawatan kooku dal di gaañu bi mu gaañoo diggante boobu mu dellu si ci waajuram jamono yépp ñu ngi saalum xam ngeen ne euh, ba Jaxu tafsir Maba dafa fangoon waa réew mépp sëriñ seeg ñépp ci bi mu jaar ñu ànd moom te Saalum la génne àdduna jamono yooyu da nga fa bi mu jógee bi tafsir Mbàkke Ndumbe nelawee mu dem ci waajuram Maamoor Anta Sali di fa jàng fekk na borom way wattu alquran ñu rafet alquran nga fa ñooñu ñëpp ci nekk dem na ci yow nga defal ko tasxeex di ko toppal maanaam diggante sëñ Ibra Binta yeneen sëriñ yoo xam ne ñu nga woon foofa te ñu wattu woon alquran ba mu wattu alquran bi mu wattoo alquran mu daal di tàmbalee jàng xam-xam dem ci sëriñ Cheikh Sambati Couleur bàyyi tax la ci moom ndax doomi tàntey euh, baayam la dina jàng xam-xam bi mu doon jàng di ko jàng ci moom fekk na nag jamono yooyu bi mu ne ma benn sëriñ si yëpp euh, dellu si nañu ñi dellu njàmbur ñi dellu Kajoor Maam Mor Anta Sali dellu na kajoor booba la Lat Joor nekk kër Amadu Yàlla Maamoor Anta Sali nekk Mbàkke Kajoor bi nga Sëriñ Tuubaa mu continuer di jàng foofa di jàng ba yeewu lool mu dellu siwaat nag ci waajuram ci Mbàkke Kajoor nekk fa nag di jàng di jàng di jàng jàng na ko ci baayam lu bare bare bari jàng yi itam ci ma jaxate kala xaari ma jaxate kala daana ko leeralal ndax ko xamoon arabiya la daana jàng itam ci sax Muhammadul Yadaali moom nekkoon njàng diggante balaaxa ilmul balaaxa ak mantiq dana ko fa jàng bi nga xamee ne daal jàng na ba nga xam ne tubarkal la njàngam daal doy na waar muy jàngale bi mu dee jàngale di jàngale di jàngale bàyyam bàyyi koog daara ji ci diggante boobu itam la versifié maanaam la woy téere yu bari yoo xam ne diggante bidaayatul hidaayati bu imaam al-Xasaali boobu nga xam ne moom la wooyal muy mu lay yinu sudur gannaaw bi mu gàttal ko def ko mu nawiru sudur ak téere limaamu Sanusi boobu xam ne mooy umul barahin ak yeneen téere yu bari mu nose ko nga xam ne Maam Mor Anta ci boppam daana fab téere bi nga xam ne Sëñ Tuubaa ko bind di ko jàngal ay doomam mu wéñ ci loolu ba nii nga xam ne Maam Mor jóge na Mbàkke Kajoor ñëw bi nga xamee ne Maamor Anta Sali eh, Lat Joor jógee na kër Amadou Yàlla ñëw Sugeer moom it mu ñëw eh, jógee fekk na booba eh, mu ngi nekkoon ci dëkk bi nga xam ne moo dend rek kër Amadou Yàlla ndax daawul nangoo bokk ak Lat Joor kër bi mu nekk bu daawul daawul nangoo bokk moom dëkk ndax jàng ak jàngale mu la ànd ak ñooñu daf fekk na rek bu ko daan soxla nekkoon na musaawiram nekk sëriñam di ko ubbee di ko yee di ko defal li nga xam ne moom la sëriñ defal taalibeem waaye daawul nangoo dëkk ak moom ci benn dëkk bi nga xamee ne ñibbisi na sugeer moom mu ñëw Mbàkke Kajoor diggante boobu Maamor Anta Sali ñaari at la fa am daal di nelaw mu toggaat fa at ak mi mu fa toogaat di wéy ci li nga xam ne ci la nekkoon bi si Maamor Anta li nekkee di jàngale ba ni ma waxee woon sànq bi muy wax ne ku ma toppoon ngir jàng mën ngaa seet na def ku ma toppoon ngir jaar ci yoon wi ma jaar nga toog nu bokk ci ànd bi mu wanee li nga xam ne mooy li ko boroomam defal ba sant ko nit ñi war a topp ci moom ngir xettaliku bi ñuy demee ba nga xam ne biir na ñooñu ànd ak moom ak ñoo àndul ak moom ñëpp loolu biir na leen ba nga xam ne xam nañ ne kéemaan la bu suñu borom wàcce jóge na foofu ñëw Mbàkke Bawol am na fa ñaari at yoo xam ne diggante boobu wëndeelu na ci di siyaare wàllu dem na gànnaar wër na réew mi wër du yu bari jël na leen ziar na bànneel yu bari ba dellu ba ci diggante bi nga xamee ne gannaaw moom am na ay xew-xew yu xewoon digganteem ak Lat am ay xew-xew yu xewoon digganteem ak sëriñ si ñu xam ne ay mbokkam lañu ba tax na muy nit koo xam ne ni nga xam ne noonu la suñu borom nit ku mu nam na jaarale ca yoonam wa lépp lu lay yàqal dana dox sa digganteeg loola bu dee nit dana fexe ba dana dox sa diggante nit kooka ba doo jaxasoo moom. xam ngeen ne jamono yi nga xamee ne woote na loolu ba njëbbal yi bari am na koo xam ne ci kàngami Lat la woon bi mu jébbalusee fekk na mu amee woon ay jaam yu mu jëlee woon ci xare Samba Sadio bi mu dikkee def ne ko. jaam yooyu nga xam ne da ngeen jëlee woon ci xare Samba bi nga xam ne Amadou Seexu lañ ca doon xare xeexal la joor ak tubaab bi ba ñu dàq ba ñu rey ko jaam yooyu na nga tàggoog moom na ko bàyyi yàlla ndax deful asaka ajuwul màkka te du alal ju lew ba nga xamee ne kooku tàggale naag boppam jaam ñooñu le moom kàngam Lat Joor boobee mbokkam yi nga xam ne ñoo bokk ak moom nekk ci pays ba benn bis dañ koo woo di wax ak moom ne ko yow day dañ laa woo ci ndabal teraanga nga bokk ceeb ñun ba mu yàgg nga jóg sa lëx suuf ci ndab li dem sa yoon loolu am lu ko waral dañ koo léebu mu ne leen li ngeen gis day li ko waral man way na ma carax carax bu metti boo xam ne xamatuma lu may dem bi may jóg ba suuf si dal ci ndab li teyuma ko bi may dem itam xamatuma dama demee maanaam misaal na leen ne léegi damaa yëg lu ngeen yëgul damaa xam loo xam ne dugg sama biir xol ba moo ma gën a li ngeen nekk ba loola lu ma mën a tàggale moom danaa wacc loola te lépp loo xam ne dana tax loola gën a dëgër ci sama xol ba ma àgg ca fa bëgg danaa def loola ba mu ko defee ñu daal di xam ne ah kii mënatuñ ci moom dara ndax li murid bi dugg na ci boppam taalibe gi dugg na ko ba kenn mënul ci moom dara bu bàyyi bañ ko defee Lat Joor ci boppam di fexee na mu gisee Sëriñ Tuuba ba waxtaan ak moom ci loolu ndax Sëriñ see ko ubbee woon ne ko jaam yooyu dagan na di ko bind ak di ko yónnee Sëriñ Tuuba itam dañul ndaw lu mu yónni mu yónni leneen lettre bu ñu ko bind mu tontu ko rek waaye du ñëw ba lettre ba ca mujj Sëriñ Adama Sall moo ko yóbbu lam wax ca leetar ba fekk leetar ba njëkk def caa bind ne ko rus naa malaayika yi suñu borom di jàlloog man may jéggi samay jéego di jëm ci buur bu dul yàlla leetar ba mujj te sëñ Adama Sall yóbbu ko def caa bind ne ko yow buur bi na nga xam ne Muhammad ibnu Maslamata nee na aalim ci buntu buur mi ngi mel ne lañ wu tag ci kaw ay dem aajatu ba leetar ba àggee xaalima jaxate la ñu jàngaloo lettre ba mu jàngee ba ak dal di jalu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'una ko defee Lat Joor ne ko ah waaw loolu mu xanaa waa xale bi dafa wax lu rëy rëy mu ne ko man de wax na ma lu bon mu ne ko li mu la wax lu mu mu ni nee na alim bunt buntu buur mu ngi mel ne weñ bu tàkk ci kaw ay dem àll ba mu ne ko dépp man kay man la wax li gën a bon ndax yow weñ wi la la def man la def man maay dem dem kaw yi ne waaw ah kii nag moom nag naka lañuy ñuy jëflanteeg moom hmm? ah ma jaxat ne ko ah xanaa bàyyi ko rek ndax lu yàgg-yàgg moom dëgg gu wér la ne te kenn feesul bëtam te déer loowu lu dul yàlla kon nag ku bëreeg moom yaay daanu te ku mu daan danga am gàcce ku ko daan nag da am naw lu rëy waaye mu ko daan la jor ne ko ah waaw kon nag nee ñu déeg janj du fee góob nañ ko bàyyi yàlla dogal ca dogalam ba benn jëmmi bis la jor ci tukkeem jaar ci dëkk bu jege fa si Ahmadou Bamba nekk boobu demagul Daaru Salaam mu daal di a na ànd naag xaarima jaxate te xaarima jaxate jàngal na ko te téere yi dañu ne man àllamaka xarfan fa woo mawlaak gannaaw loolu xaritu Maamoor yi dañu ne min abarril barri an yaburral waladu ahla wuddi abihi ngir nuyu ji ma jaxate kala ba ma àggee nuyoo moom ba noppi ma nga toog ca suuf nanguwula toog ca yi ñu lal ba mu toogee ba bëgg a dem ne ko man de dama la fee déggoon rek yow xaali moo tax ma ñëw di la nuy si Lat Joor dal di delloo ci xelam xam ne dafa bañ ñu defe ne moom la nuy si moom Lat Joor mu daal di naan loolu mu daal di wokk xaali ma jaxase ne ko waaw ñun kat sunu mbir moomale woon gannaaw bëggoon nanoo gis kii mu tënu tey nag gis nañ ko occasion la nañ ko nan waxtaan ak moom ci mbir mi xaali ma jaxase ne ah, waaw waaw yow de am na lu la bëggoon a laaj ndax gis nañu sunu mbokk mi ñëw ci yaw li nga ko digal te nun jaam yooyu nun dañu ne dagan na ndax waa ji ñu rey dafa woote woon ak nubuwa maanaam prophétie ak yonent dafa ne woon yonent la muy Cheikh Ahmadou Cheikhou te kon deretam dagan na alalam dagan na nun si nun ñëpp loolu leen ubbee woon yow lan nga ci gis mu ne ko waaw ndax am nga seede yu wér yu diine nangu ci ne Ahmadou Cheikh woote woon na nubuwa mu ne ko waaw mu ne ko ñan la mu ne ko waa Kajoor mu ne ko ah déet waa Kajoor mënuñu koo seede di ndax ay xusumam lañu maanaam ñoom ñoom lay xeexal te noon du seede noonu mu ne ko ah waa Tamba Sadio mu ne ko waa Tamba Sadio ñoom xamuñu ci dara yëguñu mbir nii lu dul xale bi sotti ci seen kaw ñuy jóge fii ñuy jóge fii rek ci seen kaw ñoom xamuñu ci dara wax ma yeneen seede xaalis seet seet xamul benn seede mu la ne ko yow daal sunu doom nga doon nañ la fekkal yàlla léegi yaa nu a xam yàlla bu nu fàttee te di ñu ñaanal mu jeex ba mu dëddee di dem ba mu dëddee di dem mu daldi xam li nga xam ne moom la xaar yi ma jaxate wax ak ni Lat Joor def mu wóor ko ne ñii ñoom lu yàgg yàgg séddoo naa ñoom yóbbal luy jëm ci ñoom ci moom ci jamono yooyu ci lu jub dañ ca defuk njàmbur luy si jëm ci moom ci lu jubul daañu tegaatañ lo mu seet ne itam sëriñ si amoon na ñoom moom itam xew-xew ndax ñeenti at yooyu jóge ci dale ca asasin ba foofu muy sañ ci Tuubaa wëndeelu na fi dem na fu bari wër na réew mépp bàmmeel bu su mat a siyaare siyaare na ko ku fi borom xam-xam wala ngay borom mbóot gis na la mboolem wird bu fi nekk jàpp na la ba sikkar la lu yàgg ku yàlla defaloon wërsëg loola nit ñi yàlla daf koo nataloon xol yépp ñu di ko sotti alal ji kenn xamul nu mu toll te soxlawu ci dara doomu aadama yëpp bëgg ko ndax yi daje ci moom muy xam-xam bu bari bi jub gi maandu gi njëriñal àdduna li nekk tawe bi ak laabir gi loolu tax turam daj këpp réew mi ñépp di ko waxtaane ñépp fonk ñëpp yëkkati ko ñi nga xam ne nag ñoo demee woon ne moom te di ay mbokkam ñoom it loolu tax ñu xaw am lu njëkk ci seen xol tuuti ñu xaw ko sori ak sori muy gis ne ci ñaari wet yëpp muy sëriñ muy ceddo yi ñu ci nekk am nañ wet buñ ko féete mu dal ne wa ufawwidu amri ila allah inna allah basirun bil ibadi joyal naa ci yàlla rek yàlla moom mu ngi jàndoog jaam ñëpp dal di ci yàlla rek ah fekk na waxoon nañ ne sëriñ si moo ñoom bis ba njëkk mooy bi Maam Mor Anta Sali nelawee te altine ji nga xam ne mu ngi toll ci bis bëgg a jógee mu toog ci boppam wàcc fa kaamil bi muy bisu altine ci guddi bi mu nelaw ci suba sa biñ ko yóbbu deqale daf caa àndoon di dox ak ñaari tànkam fas wuñ ko bëgg a jox mu bañ di dox ba àgg ba mu àggee ci jiite jullee ba mu di sëñ tay ba tafsir ma dund mbay maas ba mu jiitee ba noppi waare na fa ndokkeel dëfal maanaam sax ndokkeel dëfal mu daal di koy jagleel moom Cheikh Ahmadou Bamba ak dëfal boppam woo ko fekk boo ma nga ca catal mbooloo ma mu randu si bay dégg li muy wax nangu la jéggi mbooloo mi ndax jàppewu ko ne loolu teggin la mu ne ko dama bëgg bu ñu jógee fii mu jubal ca Lat Joor bu ñu demee nu jaale ko defal ko ndax xaritu sa bàyyi la woon lool dénk la ko itam mu féetale ko fam la féete woon bi ma àggalee mu ne ko waaw léegi day dégg naa li nga wax dégg naa ci maa ngi lay ci sant ah dem jaare bi nag lu rafet la waaye nag naan di ma ko dénk ak muy féete ak man ak di ma féetale fenn moom duma ko def duma man muy njëriñ muy lor muy teraanga muy lu mu doon séetu séenu ma ko lu dul ci yàlla donc séenu ma ko ci keneen loolu ci gone ko am ñaar fukki at ak benn rek kilifa yi nekk fi bëggoon ñu féetale leen loolu te mënuñu ko am ay borom xam-xam ay mag nit ñi dal di séddali ko foofu ñi nga xam ne nit ñu xelu lañu ko xam yàlla loolu rëy fi ñoom lool ñu yéem ko yéem gu jaax bu doy waar ñi nga xam ne àdduna rek la ñu xooloon it ñu daal di jàppee ne kii de kii wax nii daal kii delloo jiitaraa nga daal ak nitam moo des loola taxoon mu tontu leen ñaari fasida yooyu xaalu li yarkan li abwaabi salaatini ak xaalu safihun li sarfi anhumu basari kon gis nañ ne ci jamono yooyu nga xam ne mu ngi eh, bàyyi ko foofee ca Lat Joor ak Xaalima Jaxate ñu xam ne kon léegi mën nañ ne ci nit ñi kudul taalibe yi jubluwoo ko ak jàmbur ñi nga xam ne xam nañu ni mu mel ak ñi nga xam ne dafa dëkk ci di leen fajal seeni aajo rek ak ñi nga xam ne lu ñu jaaxle laaj ko lu dul ñooñu waaye mbokk yi ak li jëm ci wetu ceddo yi ñoom wan nañ ko gannaaw loolu nag ba mu ne wa fawdu amri ila allah inna allaha basirun bil ibadi fekk diggante boobu le siiw siiw googu xumb xumb googu diggante boobu taal noonu dogu googu mu wone taalibe yi la nekk si ñoom moo gën a doy ci kéemaan jamono yooyu ñu ngi yéeg nga gis taalibe buy yéeg ba ci njolaxtanal garab mu jiital boppam daanu suuf faxas jóg ñiy taal si ba mu tàkk ñu dugg ca biir ba mu génn ñu faxas jóg ñi baxal la teru ko naan ñii di dóor seen bopp ñii def mu nekk xasida ji ci mu nekk mbedd mu nekk yoon mu nekk ñi ci def ñi ne du fi amee di leen dóor di leen joñ dina nangu seen i alal wépp wax woo xamee ne dellu si nañ ci sëñ bi ci mbir yu tiis mooy xupp leen dellu ñaax leen wan leen ne da ngeen a war a wékki seen fit ak seen xol ak seen xel teg ko ci saxaaba yi li ñu def saaba yi moo gën a metti li ñu leen def te mosuñoo dellu gannaaw di leen wan ne la ngeen bëgg ku ko bëgg mu waruñu laa mën a def dara ci àdduna loo xam ne lii dana la tiis wala dana la taxawar a yokki saxaaba yi lépp lu ñu leen def def nañ leen lu ko ëpp te dañoo gën a rek takku gën a dëgër gën a nekk ci yàlla ba mu ko defee waxtu wépp boo xamee ne jóge nañ ci sëñ bi seen xol gën a dund gën a naat gën a fees ñu gën a mën a muñ ay xat gën a mën a muñ ay dóor gën a mën a muñ lépp lu ñu leen def loolu di tabxiya loo xam ne ñoom murid yi njëkk yi def nañ ko ñi nga xam ne ku ci nekk gannaaw euh, temps bi moom dafa matewul te sëñ bi sëñ Moussa am na kàddu yu fi bàyyi woon yu war a jot te pour mbokki naar yi am na lu ñu fi war a liggéey te am na kàddu yu jóge ci sëñ Abdou Lahad loolu lépp bëgg a daje jamono bi dana xat xëy na waxtaan wi ni ko bëggee woon am na lu des ndax sax danaa leen ko wax ci conférence yu bari yi may ñaan ak sujet yu bari yi jaxasoo damaa jaawale leen sujet bi ba traité beneen sujet beneen mawdu ba bi ma ñëwee fii booba bi ma agsee ci Ndakaaru biig loolu laa indi sëñ Maxtaar Ndiaye moo fa ñëw ci guddi wan ma nag programme bi ma gis ne beneen sujet bu bokk ak bi woon bi ma xëyee itam aw ma genn yaatu mën a traité sujet boobu ñu ma laajoon ah, loolu itam bokk ci rahmatullahi wa barakaatuhu muy sëriñ Samba mi nga xam ne moo doon def conférence bi noo ngi koy sant ci yareem bu nga xam ne mi ngi koy yar mboolem ndaw ñi di ko yar mboolem ñi nga xam ne ñu ngi koy jege ci ñu jub ci ñu jaamu yàlla ci ñu nangoo liggéey kooku moom doon na ci koo xam ne li ma koy yéene woon moo ñu defal ko benn salle boo xam ne dana ma un kilomètre te ñëpp mën caa dugg ci réew mi te mën a wax ak ñoom teñ di ko dégg dana ma wóor ni kon réew mi ñaari at rek ñëpp daañu teg ci xam ne danañu xam lii day yar mënu ko weesu jub mënu ko weesu xam-xam mënu ko weesu sëriñ Sam fédération di seen murid di Sénégal ñu ngi yëkkati seen baat di la ko seeral di leen di la sant di la gërëm di la ñaanal ci barke si Ahmadou Bamba yal na yàlla eggale sa yéene ci diine l'islam ni mu ko bëggee ci barke Borom Tuuba sunu xol sedd na ci yow guy fas na nu yéene ànd ak yow ci lépp loo ne fas na nu yéene jàppaleel sa xam-xam fas na nu yéene lépp loo digle nu teg ci sunu tànk loo tere nu bàyyi ko ngir doo digle lu mooy yiw loo tere lu mooy yiwati noo ngi lay sant kon kaddu gi lu lay doon dañ koy daal di jox ki fi nekkal sëriñ Modou bu sa jag bu jógee nag bu noppee. kon jërë ngeen jëf yéen mbokk yi li doon topp waxtaan wi sëriñ Samba yi doon def ci istati islamique thème bi ak ndaw la woon kon foofu la kaset bi jeexee. kon bëgg leen si indil benn laaj boobu sëriñ Samba tontoo woon Italie 92 seen jël kaset bi leen jëlee laaj boobu laaju tasawuf la bu am am solo ci diggante Maam Jaara ak Cheikh Ahmad Bamba yu Cheikh Ahmad Bamba jógee si dellu si gim dellu si woon ci baatin. kon laaj tasawuf la boo xam ne kon dilu Serigne Sam ko jëlee ci cassette boo xam ne mi ngi ko defoon italique 92 seen jëlee question boobu muy question tasawuf kon képp moo doon jot li band boobu di ko leeral mbokk jullit yi ñu koy wax Cheikh Ahmad Bamba Mbaye soppi Serigne Sam Mbaye Touba Darou Minam kon Serigne Sam Mbaye bisimilah nu diglu laaj boobu xam loo ci tontu. dafa laaj mu ni ndax loolu laaju tasawuf la. ba tey jullit ñëpp la yitteel lu murit yi rek lu murit yeeg yi rek lu mu yeeg tijaan yi rek murit yeeg xaadir yeeg tijaan yi ñëpp la laaj bi tasawuf la dafa laaj mu ne dañu daañu wax ne Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu bu eh, ñu ci jógee duñ koy yóbbu ci këram mu ne maam jaare bu se mi nga xam ne mooy waajuram dafa dellu si teew teew gi nag moom lay laaj ndax na muy demee ndax nit ki ki fi jóge te borom maqaama mën na dellu si rooxam rek ay dellu si wala rooxam ak jëmmam wala nan lay mën a dellu see li ñuy waxtaan yëpp ci nag ci mbooloo itam da fekk na day loo xam ne ki ko laaj bu ci amee sikki sàkk daañu ko mën a wan ba mu teg ci bëtam wala ñu wax ko loo xam ne dana xam ne lii moo ko dëgëral ndax laaj tasawuf la tasawuf xam-xamu boppam la boo xam ne mooy xam le nit ki soppiku xol ay meloom ci ragal yàlla ci dëddu ci bëgg yàlla ci farlu ci set ci leer digganteem ak boromam ndax fiq moom moo àtte jëfi jaam bi xam ne ñëpp ci yem mooy luwaa tasawuf nag diggante jaam bi ak boromam lay àtte jaam bu nekk kon ak sa tasawuf waaye si jaam ñëpp daje moo di ne am na ay xarit ci biir nit ñi xarit bi ca azal la ko amoon mën na dikk ci adduna sax am na meraw noonu noonu yàlla di mooy ba yàlla walbati ko mu dem ba àgg ci di xaritu yàlla mën na koo judduwaale itam façon bu ne am na moo tax ñu ne kam min sadiqin fil ghaba wa kam min aduwin fil aba bari na xaritu yàlla bu nekk ci jubadi bari na noonu yàlla bu nekk ci jaamu bérébu jaamukaay yi di jaamu ndax nit xamul fu muy mujj na muy mujje waaye li leer moo di ruuxu awliyaullahi yi waxuñu yonent yi sax waaye ruuxi wàlli yi wa quluhum tasraxu fi samaai ma malaikati dil alaa'i bu ñu xasee ba libre mooy ñoom yaram bi ñu nekkoon kaso la woon ci ñoom buñ leen génnee ci kaso bi dañuy wëndeelu ci adduna bépp mën nañ koo jox misaal sax feneen ci ñeneen nit nekk ni dama koo xam ne nee moom ma nga dëkk bawal bu ma tuddee waajuram ñu bari xam ko si wala ku xamul dégg nga ko nee dafa ñëwoon tëngéej takk fi soxna takk soxna si benn sëriñ moo ko amee koo xam ne moo daan jiite jàkka ja fa jege mu jóge fi nee bi mu ko takkee nee na tëdd na ba guddi nee na gis góor gi mu ñëw nee na ma yow diw may sa moroom mu bàyyi ngay takk sama soxna dootoo ko dolli nee na ni ma cas ba nee na xaw ma fu asamaan nekk waaye jege naa ko nee na mu fas yéene maa dóor ci jàngi mu ne ma benn jëmma ñëw bu bari karaw te sol ndëpp ci boppam nee na na na sax ak ron bu guddi nee na ma jàppandu ci ron gi kott koo jàppandu ci lu ma mën nee na góor gi bii bii mënu ci dara mu meccitu bàyyi ma nee na ron gi daal di wàcc ci bu ma ne cëpp nee na bi may dem ron gi wëlbatiku ni nit ma xam delluwaat bi jëm ni ni ma xam nga ma nee na ma ko déedéet mu ne man maay ahmadul badawi ci ahmadul badawi ba mu fi jógeeg léegi mat na juróom-ñetti téeméeri at yu tegal roo xam dellu fi di xett li nit te yooyu lu bare bare bare bari la lu bare bare bari boo seetee jaalu karamaati lawliyaay wala nga seet xiliyatu lawliyaay li abi li abi Nuaym da gis seen seen jaloore ak seen i jëf yoo xam ne gannaaw buñ fi jógee lañ ko jëf amoon na benn wàll boo xam ne yàlla daf koo natt woon mu bëgg doomam bëgg ko bëgg bëgg bi mu faatoo day mel ne niir rek di ko tiim ku ko def lu ko naqar rek mu fàdd la fii ci gànnaar nekk nañu benn wàll boo xam ne nit dafa takkoon soxnaam mu ñëw ci guddi gu feeñu ko amee jëmm ji ba mu ko mu xoj ko xoj a xoj ba mu sedd mu yeewu gis muy ku ñu xoj te xamuñu ku xoj soxna see ko nettali waxtaane nag loolu ndax seen roo mooy dellu si wala seen jëmm roo dafa bokk ci ay meloom mel nu ko neex jëm ji mu nekkoon nag moom lay tàmm moom lay gën a miin buy feeñu nit jëmm jooju lay dikkee bu jéemu bu bu fasul yéenee làqu ba kooka bañ koo xam bu fekkente ne dafa ñëw rek ñëw bu ordinaire di faj soxlaam wala leeralay dara wala xet li nit na mu melewoon ci jëmm de roogi day melowoo melowoo ndax tàmm gi mu ko tàmm ak miin gi mu ak jaamu yàlla gi mu ci daan jaamoo yàlla nga xam ne du bëgg a tàqali moom daf koy namm moo tax buy dikk ci yu mel noonu day dikkee melo wañ ko xamee wan wam melo woon nga xam ne ña ko daan gis buñ ko gisoon xam ne mooma bu ñëwee kàttan gi muy àndal mooy ëpp kàttan gam fi nekk woon ci àdduna ndax wàllu yi dana am téeméeri bët mu nekkee ci adduna benn bët bi lay xoole adduna benn bët bi lay xoole ay ñoñam bu làqoo ba nekk fa suñu borom téeméer yëpp lay xëpp di ko xoolee doomu aadama yi du wan bi yëpp nag waaye am na ci ñun kon loolu mu wax ruu gi bu ñëwee it dafay mel ne mën leen ci adduna mel ne lu nga ànd ak jëmm gi euh, ruu mooy bénéfice oo jaamu yàlla gi mooy bénéfice leer gi ak dikkam moo ëpp solo sax dikkam ànd ak jëmm gi ñun xam ne boobu laaj loolu laaj ci mën a tontu fii nu toll